kon nag ginnaaw bi mbokki seydinaa yuusuf yi alayhimu salaatu wassalaam delloo wax lim leen wax seen baay ngir daal mu bàyyee leen rakkam ji doomam ji nga xamante ne moom la yor di Benyamin ndax kat bu ñu ko deful moom dootuñu amati misra wële moom moom koy fay joxe moom te jiite mbir ya nee na duñ fa am dara bu dee moom mi ñëwul léegi nag seen baay ne leen mu ne leen moo yéen lu ngeen di wax nii qaala mu ne leen hal amanukum alay ndax man dama leen di wóolu ci moom yéen nan laa leen di wóoloo ci moom kon ndax dama leen di wóolu ci moom illaa comme ni nga xamante ne nii am amintukum laa leen wóolu woon ala axiihi ca frère am bu njëkk ba bu leen fàtte frère am ba ngeen sànkoon muy seydinaa yuusuf alayhi salaam min qablu lu jiitu waxoon ngeen ma fi lu mel nii naan bàyyi ko mu ànd ak ñun muñ demee muy muy muy fo di lekk ak di dag da ka fo di lekk ak yooyu mu ngeen dem sànk ko ne tillimee ko lekk yéen nan ngeen ñëwaate di ngeen ma laaj ma bàyyi leen ak kii nga xam ne rakkam la ndax dama leen di koy wóolu ci moom comme ni ma leen wóolu woon ca frèram bu njëkk ba fallaahu borom bi xayrun xaafida mooy ki nga xam ne moo ki gën te mooy ki nga xamante ne moom kese mooy dëgg dëgg mooy ki nga xamante ne nii mooy ki wattu dëgg-dëgg mooy wattu jaam yi te mooy wattu bakkan bu ne wa huwa ta moom arhamur rahimin mooy ki nga xamante ne nii mooy ki gina mooy ki dàq yërmaate mooy ki nga xamante ne moom borom bi tabaraka wa taala yërmandeem ci la fu tuuf képp koo xam ne ku am yërmande na nga xam ne borom bi moo la may ci yërmande googu nga xamante ne comme ni nga xam ne noonu la ñëwee ci xadiisu yonent bi alayhi salaatu wassalaam léegi nag wala ma fataxu bi nga xamante ne ñoom nag ci lañ wax seen baay loolu la nag léegi nag ñu ubbi saak yi nga xamante ne nii suuf yi nga xam ne moom lañ tegoon ci gëléem yi te jële ci li nga xamante ne nii mooy dund gi ñu jënd woon fële ca Misra ca Égypte wala ma fatahu bi nga xam ne ci la ñu ubbi mataahum seen bagage yi mooy seen suuf yi nga xam ne moom lañ yoroon wajadu ci la ñu fekk bidaatahum mooy bagage ya nga xam ne mooy alal ja ñu indi woon ja ñu yóbbu woon ngir jënd ko ñu fekkaat ko ci biir saak bu ñu ubbi rek gis mu fees del waaye ñu gis te la nga xamante ne nii alhamdulillah mooy alal ja ñu yóbbu woon ñu defaale ko ci ruddat ilayhim ñu gis ne delloowaat nañ leen ko xaalu léegi nag ñu wax lii ngir gën a convaincre seen baay daal ngir mu bàyyi Benyamin mii di seen frère bii na ànd ak ñoom sinon non seulement dootuñ leen joxati dara foofale te dootuñu leen fa mën a jaayati dara waaye ñu ne waa xaalu ñu ne yaa abaana ii yow suñu bàyyi maa nab yi ñun de sàkkuwuñu woon lii de mooy sàkkuwuñu woon ci moom kaw xole mu delloo ñu li ñi nga xam ne moom lañ jëndoon bañ jëndee joxuñu ko lam jënd ne ko léegi mu dellu nañu ko may déedéet nanguwuñu ko woon waaye am ñu ne xaalu yaa abana ma nabri mu ana lan la ñuy sàkkooti ay waaye ndax nee nañ biñ ñëwee seen baay mufassiruna rahmatullah alayhim dañ koo nettali waaja na mu baaxee ay wooy ak ñim leen terale yooyu ñu wax ko yooyu yëpp rawatina biñ ubbee seen saak yi ñu gis lii ñu ne maa nabri waa moon ñoon ñun ana naka ana leneen la ñuy sàkkooti ci mbaaxam kim kii day wan ne kii ku baax a ngi haa haadi haadihi bidaatuna xoolal rek alal ji nga xam ne moom lañ yóbboon ngir jënd ko dund ruddat ilayna delloo nañ ñu ko de wa namiru ahlana sa suñu baay gis nga kii baax gi mu baax mooy kon ñun soxlaatuñu même bu ñu ko waree demaat yow doo ñu soxlawul nga ñuy joxaat dara ñun lii alal nekk yi ñu yóbbuwoon mu ngi waat nii dañuy demaat léegi nag ànd ak suñu frère bu ko defee nag wana miiru ahlanaa bu ko defee ñu utal suñu waa dëkk bi muy yéen ak seen suñu mbokk yi li nga xam ne mooy ak dund jëlal leen ko foofu la ca Égypte indil leen ko wa nahfazu axaana ba pare ñu daal di wattu suñu frère yi nga xam ne nee na buñ ko indiwul moom de toute façon jarul ñu fay jege ndax du ñu am dara wa nasdaadu te pare tamit ñu yokk kay la bàyyir li nga xam ne mooy nattu mooy gëléem ndax ñoom comme que euh, dix lañu woon fukk lañu woon biñ ñëwee Seydina Yuusuf alayhi salaam ndax comme que mbir yi jamonoy mettit la mooy ku andi gëléem yow benn gëléem kese lay sëf parce que sa bañ na sa siniin a da abaa la mooy jamono yu me juróom-ñaari at mooy siniin siniin mooy at yoo xam ne dafa tar yoo xamante ne moo moo tegaloo ci lañ nekk jamonoy bekkoor bi moo tax ñoom da doon xaw a raisonné affaire yi mooy ne képp ku ñëw di jënd si lañ lay jaay mooy day tolloo gëléem gën fi indi boo fi indee ñaari gëléem ñaari gëléem lañ lay sëf mënoo fi indi nag ñetti gëléem ñu def la sëfal la lu mat ñeenti gëléem déedéet parce que loolu déedéet ndax loolu moo doon politique bi mu tegoon li nga xam ne doxalin bi mu tegoon ngir mënoon a garder li nga xamante ne nii mooy mettit gi ñu nekk nan lañ koy jànkonte ak moom muy jamonoy bekkoor yoo yële léegi nag moo tax ñoom ñu ne ko wan nas daadu bu suñu frère di ñëwee dinañu nekk onze dinañ nekk fukk ak benn bu ko defee ñun dinañu yokk sax benn saak walla sëfu boo xamante ne sëfu benn gëléem dañuy yokk kon kay la nattu bàyyirim benn gëléem daalika mu ne naka noonee nag kaylun yasiir nii daal lu yomb la bàyyi daal suñu mbir yi daal nii la kon nag d'accordal daal lii daal moom mooy nga gis nga buur ba lii ako yomb ci moom ndax baaxam mooy ne dinañu yokkal loolu moom moom noonu lay demee léegi nag xaala Seydina Yaqub nag bi ñu ko waxee lii lépp alayhi salaam mu ne leen lan ursilahu lan ursilahu du ma ko yónni mukk maakum ak yéen yéen damaa foog ne yéen kii du ma ko yónnee ak yéen du ma ko yebal ma ànd ak yéen mukk xattaa lu dul tuu ni ngeen jox ma mawfiqan mooy ab ko boo xamante ne pacte loo xamante ne kóllëre gu dëgër minallaahi boo xam ne ci borom bi ngeen koy ngeen koy jëlee loo xamante ne borom bi ngeen di def seede ci li ngeen may wax nii que ne moom bu demee te cette fois-ci bii moom di ngeen ko garder du ngeen ko def na ngeen sànke woon magam léegi nag la ba mooy kóllëre gi ngeen jox mooy seen kaddu gi ngeen may jox te muy borom bi ngeen di jàppe seede ah la tatun na nii bi kënéew di ngeen waat ci seen kanamu borom di ngeen waat euh, seedeloo borom bi këne moom la tatun na nii bi kën di ngeen waat ne di ngeen ma ko indil moom mii illaa lu dul an yuhaata bikum mooy ñu boom leen yéen ñëpp yéen ñëpp neen alkondoo wala am lu leen dal loo xamante ne nii manu ngeen ci dara te loolu manu ngeen amu ngeen pexe ngir man koo rëccal noo yéen ñi leen ci yéen sax ngeen rëcc manu ngeen ko bu boobaa moom ñu xam ne loolu la kon loolu ngeen di wax wax ko daal di koy jël patt ci seen kanamu borom wax ko mu leer nañ bu ngeen ko defee bu boobaa man dinaa leen ko bàyyee goom falamma aatawhu mawthiqahum bi nga xam ne nag ci lañ def noonu le jox ko seen kóllëre seen kàddu doo xam ne nag ci borom bi lañ def mu seede leen ci lii ñuy wax qaala seydinaa yaqub alayhi salaam ne leen allahu borom bi tabaraka wa taala alaama naqulu ci lii ñuy wax wakiilun mooy ki nga xamante ne moo ko seede te moom lañ ko wékk te mooy ki nga xamante ne moo ñu doy seede te fekk ne lii te yéen a wax joxe seen kàddu seedaloo seen borom kon nag mu ngi nii kon baax na naa leen ko bàyyee xaala wa xaala bi nga xam ne nag ci lañ war a dem nag mu leen di conseiller mooy ñëwuñ rek ci suba nga ñu dem mooy ba ñu waree demaat la jundu nga jeexeeg yooyu ñu war a ñëwaat léegi nag ba ñu waree demaat wa qaala mu ne leen yaa baniya yéen samay ndoom laa tadxulu bu leen dugg mukk min baabin waahid bu ngeen demee Égypte nag bu leen dugge benn dëkk de ndax xam nga dëkk yi day am ay bunt loolu amaana suñu réew yi ñu xaw a ko ñàkk xam waaye ku dem ay ay Maroc yi ak yu mel noonu da ngay xam ne dañ naan baabul baabul baabul xariyati dëkk bi day am dëkk bunt boo xam ne ñépp koy xam symboliquement ñu naan buur bi bu fa doon dugg jox nañ ko caabi bu dëkk bi yu mel noonu le léegi nag daa amoon ay yoon yu bari loo koy duggee daal mu ne leen nag bu leen demee nag foofale laa tadxulu ngallawaay bu leen dugg Égypte min baabin waahid ci benn bunt yéen ñépp ngeen duggandoo fa ñépp di leen gis ndax dañoo taaru woon lool ba pare niroo woon ba pare nekkoon ay jàmbaar loolu nag mu doon ragal moo tax benn boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim ne bët la doon ragal ci ñoom mooy nit ñi xool leen xool boo xamante ne xool la boo xam ne mën na leen a yàqal ak yu mel noonu le am na ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim ñu wax loolu le ne nag kon nag bu leen dugge benn buntu mi waaye da ngeen dugge min abwaabin mutafarriqa ci buntu yoo xam ne yu taqale koo la dañ ñenn ñi dugge fële ñenn ñi dugg fële ñenn ñu dugg fee ngeen tasaaroo waaye bu leen duggandoo yéen ñépp ñépp di leen gisandoo noonu déedéet am ñu ne non min abwaabin waahida min baabin min laa tadxulu min baabin waahid mooy wenn yoon la ci jublu mooy bu ngeen di dem bu leen nekk groupe douze yëpp yéen onze yëpp yéen fukk ak benn yëpp ngeen àndandoo na ngeen xaw a tasaaroo ñenn nekk fële ñenn nekk fii wam ngeen def ko ñaari groupe ak yooyu bu ko defee mbir moo wala bu problème di am mu laal ñenn ñi man ñenn ñi mën a rucc waaye nag loolu mooy Seydina Yaqub est-ce que léegi suñu borom dina leeral nañ continuer kon mu ne wa mu ne wama urni waaye nag lii ma leen wax di leen ko xelal bu leen jàpp ne daa nekk loo xam ne ngir daw dogalu yàlla la de mukk dama leen koy wax ngir loo xam ne suñu borom dina ko leeral léegi mu ne wama urni te nag du ma leen jariñ de ankum minallahi shay'a aw ma dara lu ma leen di jariñ bu doon ne borom bi daa namoon ci yéen teg leen benn musiba amul dara loo xam ne mën naa leen koo jariñ mooy lii dama leen koo wax même bët boobu boroom xam-xam yi leen yi di wax ne looloo tax ne loolu sax bu leen waroon a dal man bu leen yaakaar ne lii ma leen wax dina tax lool du leen dala ah. de toute façon yàlla moom li mu dogal ne mooy am kenn manu ci dara wax leen lu leen neex jël leen matuwaay yu leen neex la mu dogal moom kenn manu ci dara moo tax mu ne leen même bu ngeen defee lool dugg ci buntu yoo xamante ne nii yuute la fekk borom bi dogaloon ne musiba dina leen dal lool mënalu ma leen ca borom bi dara inil hukmu dëgg dëgg li nga xam ne mooy àtte ak dogal illaa lillah mooy borom bi tabaaraka wa taala dongu de moom la ñeel te mooy dogal lu ko soob di def lu ko neex kenn manu ci dara loolu nag du yeboo mu leen wala mu ne kon inil hukmu illaa lillah kon nag borom bi tabaaraka wa taala lekk la ñeel alayhi ci moom dong tawakkaltu ci moom laay wàkkiirlu man seydinaa yaqub mi alayhi salaam wa alayhi ta ci moom fal yatawakkali nay wàkkiirlu al mutawakkiluuna li nga xamante ne nii ñoo ñuy wàkkiirlu kon nag lii la wax moom seydinaa yaqub alayhi salaatu wassalaam moo tax nag suñu boroom tabaaraka wa taala mu ne wala maa daxalu bi nga xam ne ci la ñu dugg min haythu amarahum fa nga xamante nii ca la leen digal abuhum daal di leen koy xelal conseillé leen ko laay bayra leen ko abuhum seen baay mu ne maa kaana moom nag masula nekk moom seydinaa yaqub yughni anhum min allahi min shay di leen manal ci borom bi bu leen nammaloon lu musiba dal leen ji dara ko moom ni mu ko waxe borom bi waxal ko boppam illaa lu dul lii mu leen wax nag conseillé leen ko xelal leen ko nekkul woon lu dul xaajata min nafsi Yaquba qadaha mbir la woo xam ne moom moom da koo traversé woon mu nekkoon loo xam ne daal lu mu leen bëggoon a wax la daaye biire leen ko kese moo taxoon mu wax ko waaye nekkul ne da leen ko waxoon ngir daw dogalu yàlla ndax xam na ne borom bi moom ni mu dogal ci ñoom du jaas de kenn manu ci dara moo tax mu ne moom nekkul woon waxu leen ko lu dul ne moom euh, lu mu bëggoon la rek bëggoon leen ko wax mu nekkoon ci ñoom mu wax leen ko qadaha moom la leen wax noonu nale léegi nag wa innahu ta moom seydinaa yaqub moo mële alayhi salaam la du ilmin ñun borom bi ñooy wax moom de daa nekk boroom xam-xam li ma àllam naa ay li ñu ko xamal ak koo jàpp da xam ko walakin akthara naasi waaye lépp ci nit ñi nag laa ya'lamuuna xamuñu de moo tax ñoom ñuy sukkandiku